axusubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi ñu ngi sant yàlla suñ boroom subhaanahu wa di julli di sëlmal ci suñ yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñ borom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke ak mucc moom ak ak mboolem ku topp aw jubam yowmal qiyaama di taxaw dellu siwaat nañ ci suñ teere bi di arbauna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër yewenal kër ba kër baax yegse woon ci vingt sixième conseil fa lañ war a tàmbalee vingt cinquième bi lañ mujjee jël tey jii ni war a tàmbale ci vingt sixième conseil ah, borom téere bi nag dafa dajale vingt sixième conseil ba ba trent sixième conseil yëpp da koo dajale daal leen di defal benn titre wutal ko benn benn titre titre bi mooy lan mooy al munkaraat fil bayti ñaawteef yi nga xam ne mooy faral di am ci kër ñaawteef yu baaxul yi nga xam ne mooy faral di am ci kër. Kon li ko tàmbale ci vingt sixième conseil ba ci trente sixième yooyu noonu yépp mën nañ ko jël tey ndaxte borom téere bi daf ko dajale yooyu noonu yépp mu tuddee ko almunkaraat fil bayti ñaawteef yu baaxul yi jaaduwul yi nga xam ne mooy faral di am ci kër kon ni tàmbali 26e conseil bi mu ne alxadar min duxuli al aqarib gayri al maxaarim ala al mar'a fi l bayti inda giyaabi zawjiha nga def na nga def attention bu baax a baax wattandiku ñi nga xam ne ñooy jege yi ñooy say mbokk di dugg ci sa nekk soxna wala barab boo xam ne sa soxna fa nekk moo xam mën naa tudd nekk mën naa nekk appartement mën naa nekk lu mën a doon wattanikul sa mbokk yi sa jegeñaale yi di fa dugg waxtu woo xam ne nekkoo fa waxtu woo xam ne nekkoo lu am solo la wax maanaam jamono ba nga xamee ne yow ku góor ki nekkoo fa fexeel ba tàmmal wala ba jàngal xamal say mbokk say jegeñaale góor ña xamal leen ne leen waxtu woo xam ne nekkuma fi kat ngeen fii bañ di dugg ndaxte lislaam dafay tere góor ak jigéen di wéet góor euh, jigéen joo xam ne nekkul nekkul euh, nekkul sa maxram loolu nag lu ñu war a xamal la euh, société sénégalaise bi ndaxte ñoom moom daanaka xalaatin bi ñu yor di ko doxalee mooy sa mag sa rakk yow sa soxna yow mooy sa soxnas mag mooy sa soxna sa rakk mooy sa soxnas daanaka ñoom daal liñ gëm mooy bokk soxna daanaka ci ci ci ci ci xalaatin boobu daal daanaka la ñuy dox waaw waaw da nga gis koo xam ne day gëm ne soxna sma nañ ko tàngalal ataaya nañ ko tàngalal ataaya euh, bu tilim lee sax génnee ne ko am fóotal ma mel ne mel ne koo xam ne soxnaam lay waxal mel ne koo xam ne soxnaam lay waxal te loolu te nekk ndaw sax wala ngay dugg ca saalam wala ngay dugg foo xam ne daal ma nga fa waxtu woo xam ne borom këram nekku fa waxtu woo xam ne borom këram nekku fa ak yaag borom këram lu ngeen mën a bokk nag lu ngeen mën a bokk ay mag borom këram ñoo jàngandoo ak ñoo bokk ndeeg baay ak lu ngeen mën a bokk soxnaam nekkul sa soxna loolu moom dafa war a leer te subhanallah ñenn ñi yegg nañ foo xam ne yenn saa bu seet bi di wàcc bu seet bi di wàcc bu sëy si bis bi nga xam ne mi ngi ñëw bu fa borom kër ba nekkul xaritu borom kër ba mooy dem hmm, wàccee soxna si ah, subhanallah loolu mi ngi am wala mu toog ak moom nga xam ne yow buñ la waxul ne la kii nii du borom këram yow mënoo koo gëm loolu mi ngi am loolu nag nekkul lu jaadu donte miin nañ ko donte dem na ba tasaaroo trop trop trop trop trop boo koy wax sa gaa yaakaar ne da ngaa tar da ngaa metti da ngaa ñaaw njortu déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu tere rek xam na la moo tax mu tere ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seytaane dafay daw ci yaramu doomu aadama kom ni deret di dawee ci yaramu doomu aadama moo tax buntu yu mel nii moom teel koo tëj teel koo tëj way laa boo ko tëjul di sàggan di sàggan di sàggan sàggan bis bu problème di am daf lay bett bis bu problème di am ah daf lay bett kon jaadu na ci kilifa kër gi mu xamal ña fa nekk ak luñ doon ay jegeñaale ni bañ ni bañ di dugg fa ndaw sa nekk fa jigéen ga nekk waxtu woo xam ne borom këram nekku fa loolu nag bu ay doomam taxul nii wax ay doomam taxul nii wax ñooñu moom mën nañoo dugg saa bu neexee ndax te ci seen yaay lañ jëm wala ay magam moom ku jigéen ki wala ay rakkam ñooñu noonu taxul nii wax mais koo xam ne daal mën naa takk ndaw sa koo xam ne mën na koo takk kooku moo tax nii wax aha kooku moo tax mi wax waxuñ la nag nga nekk fa nag di taral trop trop trop trop am na ñoo xam ne yu mel ni buñ ko déggee rek mën nañoo xëy rek taral aha duñ may ndaw si dara dara mu wax ak kenn wala mu nuyo kenn wala mu dugg nekk déedéet déedéet waxuñ la loolu nag nga taral ba diisal lol kenn waxaloo ko mais na lépp digg doomu waxtu woo xam ne daal yaa nga fa aywa kuy dugg mën naa dugg ngeen mën nañoo toogandoo fekk fa ngeen waxtaan mën ngeen a génn itam nga ànd ak moom dem ci ne keneen toog fa waxtaan loolu mën naa ne bu dee soloo na dama war a soloo waaye waxtu woo xam ne moom borom kër ga nekku fa waxtu woowu moom dugg dugg moom nekkul nekkul eh, nekkul li jaadu nekkul li jaadu kon loolu ni bàyyi ko xel bu baax moo tax boo seetee alayhi salaatu wasalaam ba demee aljana ba mu gisee benn kër goo xam ne. Euh, am na ndaw su taxaw ca balcon ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem bay dugg ci kër ga bàyyi ko la moo tax mu bàyyi ko mu ne kër googu noonu mooy kër Omar ibn al-Khattab <laughs> moo war a nekk kër Omar ibn al-Khattab ci aljana yonent bi nee na dem na bay dugg mu bàyyi ko ndaxte Omar dafa fiir allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ca biir aljana moom la doon visité ba gis kër Omar dem bay dugg ndaxte Omar dafa fiir te la chaque bu fa fekkoon Omar mën na faa dugg su fekkoon ne Omar a ngi biir aljana ñëw na yonent bi naa dugg ko mais la fekk Omar nekku fa te Omar dafa doon ku fiir yonent bi sallallahu alayhi wasallam duggul ci biir kër ga bu dee nag yonent bi sallallahu mooy def loolu ñun kon waxi nopp kon waxtu woo xam ne borom kër ga nekku fa eh, yow góor daanaka wutoo fa dara xanaa lu dul lu mën a lu munta ñàkk te su boobaa sax booy dem nga wut koo àndal sax moo gën a wóor kon loolooy conseil bu bi waxtu wa nga xam ne ku góor ka génn na nga fexe ba xamal nit ña ni bañ a dugg fa soxna sa nekk aha ñaareel ba mooy mooy bu 27e bi eh, mu ne faslu nisa anir rijal fi ziyarat al ailiya fexeel ba séparé góor ñeeg jigéen ñi ci seet si yi nga xam ne mooy am eh, ñaareel am lu xew ci kër gi am ñu fi ñëw di ziyaar si wala tour de famille wala xew daal am saa bu xew amee wala yu mel noonu fexeel ba di séparer fa góor ñi di nekk ak fi jigéen ñi nekk mu bañ a bokk mu bañ a bokk loolu tamit lu am solo la gis nga borom téere bi yi muy wax nii nii yépp ñaare dafa mel ne koo xam ne dafa koo xam ne dafa am lu muy bañ mu am mu teel a ci ci ci ab distance bu sori day bañ nga laal lii mu taxaw loola fenn fu sori pour bañ nga yegg si aha moo tax xeetu ziyaaraat yi am tout de famille ngénte lu mën a xew ni fexe ba séparer góor ñi jigéen ñi bañ bañ a bokk fu nekk way laa buñ jaxa soowee rek yenn saa yi ñaawteef yu baree bari fa lay juddoo aha te am nañu sopp ñoo xam ne boo leen ko terewul moom loolu la def am nañu sopp ñoo xam ne fu ñëwee cib xew jël nañ seen bang xool fa jigéen ñi gën a xumbee nit nit teg ko fa toog di waxtaan naka noonu ci biir jigéen ñi ñoo xam ne jël nañ seenu bang xool fa góor ñi gën a xumbee nit teg fa seenu bang toog fa eh, di waxtaan léegi loolu il faut nga teel leen ko il faut nga teel leen arrêté bis ba ñëwee rek nga ne leen bon góor ñi fee la ñuy toog fee mooy palaasu jigéen ñi loolu leer kenn ku ci nekk xam fa la war a toog aha ñu baree bari dañ leen gis ni sàmmonte yenn yi di góorgóorlu mais bu xew amee day mel ni dañ leen a wax ne leen tey moom jël leen pause tey moom bu leen tey moom bu leen dund sunna mën ngeen a jaxasoo mën nga euh, bañ a julli ci waxtoom mën ngaa def la neex loolu dafa bari lu muy am dañu gis koo xam ne day góorgóorlu di dund sunna di góorgóorlu di wattaniku yu baree bari mais da nga gis bu xew amee yow doo ko xàmmeeti da nga naan kii xanaa kenn du ki ma xamoon dafay mel na du moom yu baree bari ka daf koy sàggane te loolu nag jaaduwul julit warta nekk warta nekk jullitu événement wala jullitu ay waxtu jullit moom diirub dund la kon fexeel kon ba di tàqale diggante góor ñeeg jigéen ñi ci bu dee xew am na bu ñetteel ba mooy bu nga vingt-huitième conseil bi mu ne al intibah li xuturati saiqin wal xaadimat fil buyut na nga def attention wattaliku bu baax a baax danger bi nga xam ne moo nekk ci chauffeur si yéen chauffeur yi nag ñi euh, ngeen baal ma tooñu ma leen borom téere bee leen tudd mu ne defal attention bu baax a baax ci chauffeur si ak mbindaan yi nga xam ne ñooy faral di liggéeyee ci kër gi ak mbindaan yi nga xam ne ñooy faral di liggéeyee ci kër gi jamono ba nga xamee ne chauffeur saa nga ci kër gi yenn saa yi ñoom chauffeur si dañuy dem ba yàgg ci kër gi ba miin fii ba mel ne ñoom ci kër gi lañ dëkk bu ko defee li ñu waroon a sàmmante ci seen digganteeg xale yu jigéen yeeg ñi nga xam ne dañ leen a araam ci biir kër gi duñ ko mujj sàmmanteeti dañuy mel ne dañ leen di jàppee seeni mag wala ni jàppee leen seeni rakk nga jàpp ne mën nañoo gis ci ñoom lépp loo xam ne seeni mag ak seeni rakk mën nañ koo gis ci ñoom loolu noonu day am ab chauffeur da yàgg fenn dem ba dem ba jàpp ne fii la bokk nag léegi lu ko neex mën na koo gis fépp fu waa kër gi di dugg mën na faa dugg alors que mbir mi demeewul noonu mu ne kon defal attention bu baax a baax ci ñoom leeral leen ni xam fan leen war a yem ni xam ko bu baax a baax ni bañ a jéggi frontière loolu noonu il faut kon nga xamal leen ko aha ab chauffeur warut a yàgg ci kër gi rek léegi kon jeex na bu ko neexee saa heure bu ko neex mu dugg ci nekk jigéen ñi ah heure bu ko neex mu wéet ak ku ko neex heure bu ko neex mu ànd ak ko neex dem subhanallah mbir mi demeewul noonu lu am solo lay wax nii gis nga li wax nii lu am solo la dafa mel ne dafa mel ne dafa xam li xew Sénégal mu ne naka noonu tamit euh, mbindaan yi mbindaan yi tamit yàgg guñ yàgg ci kër gi euh, loolu noonu taxul nag am yu leen dagan loolu noonu taxul nag euh, heure bu leen neexee ni dugg nekk xale yu góor yi heure bu leen neexee ni ànd ak xale yu góor yi saa su leen neex ni toog ak xale yu góor yi mel ne daal ñu nekk ak seeni mag wala seeni rek mbir bi demewul noonu kon loo fa yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg taxul nag yàgg ña fa nekk ngeen bokk ndey ak a euh, dara amutul benn barrage buy dox ci seen diggante déedéet mbir mi demeewul noonu lii nag borom kër gi wala kilifa kër gi moo ci war a taxaw yu mel nii moom moo ci war a taxaw insister ci bu baax a baax a baax wa illaa problème yu baree bari mi ngi ci juddoo problème yu baree bari mi ngi ci juddoo yenn saa yi ni muy demee mooy xale boo xam ne dañ ko joxe ci kër gi dañ ko faa maye mu yàgg fa yàgg fa yàgg fa yàgg fa yàgg fa dem ba jàpp ne daal bu dee xale yu jigéen yi mu jàpp mën naa dugg ci seen néeg saa su ko neexee mën naa ànd ak ñoom saa su ko neexee wala bu dee xale bu bu bu jigéen la bu oh, jàpp ne mën nay mën nay dem ci góor ñi saa bu ko neexee eh, góor ñi mën nañoo gis ci moom léppam eh, li nga xam ne dagan na ci eh, mak wala rak mu gis ko ci yow day dem ba jàpp loolu te fekk mbir mi fekk mbir mi demeewul noonu kon loolu ni bàyyi ci xel bu baax a baax. beneen bi mu ne axrijul muxannasiina min buyutikum mooy vingt neuf bi axrijul muxannasiina min buyutikum génne leen ñi nga xam ne ay muxannas lañ muxannas bu ñu ko waxee mooy kuy nuru nuru lu jigéen góor goo xam ne daal wax yi nu jigéen lay wax dox yi nu jigéen lay dox ah, ma nga jël manière yu jigéen ba feesal ca del del daanaka yàq na boppam mu ne kemel noonu nañ ko génnee dafa am xadis bu muy junj yonent bi sallallahu dafa junjoon dafa waxoon ne ñi mel noonu ni a yu leen naf yu mooy yóbbu leen fenn benn dëkk ni yàgg fa tumuranke fa aha moo tax ne kemel noonu bu dee am nga foo ko mën a yóbbu mu tumuranke fa yàgg fa ba manière yu mel noonu denc moom alhamdulilah boo ko amul nga xool pexe boo ci sàkk ba jikko ju mel noonu wala doxalin bu mel noonu changé génn ci moom aha loolu nag al imaam al imaamu Nawawi rahimahullah nee na loolu ñaari mbir la ñi nga xam ne ñoo yor manière yu mel noonu nee na loolu ñaari mbir la mu ne bi ci njëkk mooy koo xam ne koo xam ne mbir mi daal nekkul lum tay yenn saa da nga gis nit ku yor ay manière yu jigéen te fekk tayu ko xëy na yàgg gum yàgg jigéen ñi yàgg gum yàgg fréquenté ay jotaayu jigéen xam nga rek am na góor yoo xam ne duñ génn mukk ci seen wetu yaay rek lañuy toog <laughs> di noyal <laughs> léegi ku mel noonu day dem bay di ay manière yu te xëy na du ko yëg moo tax Imam Nawawi nee na bu dee ki nga xam ne tayu ko nekkul lum tay mu ne kooku moom deesu ko ŋàññi kooku ni ñuy def rek mooy teg ko ci yoon woo xam ne loolu noonu eh, dana denc ci moom mu ne ku ñaareel ka nag ki ñuy ŋàññi mooy koo xam ne nag moo ko jublu ay manière yu jigéen moo ko neex ay doxaliinu jigéen moo ko neex ma nga def lu ne ma nga fuddanu ba nga naan lii la ma ngay solo noo xam subhanallah ma buy wax da ngay gis muy jéem a baaral baat bi di ko def ni jigéen ñi di def nga xam ne moom ay manière yu jigéen moo koy jëlal boppam moom moom moo ko neex mu ne ku mel nii la ñuy ŋàññi ku mel nii moo tax nii wax am na benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi da koo rëbb ki nga xam ne day toppandoo ay jigéen la même chose tamit jigéen boo xam ne tamit dafay toppandoo góor di jéem a jël ay manière góor kooku tamit dafay dugg ci lii kon war na ci borom kër gi mu jéem a saafara ñi nga xam ne ñoo am ñoo am doxalin yu mel noonu. bu mu jàll euh, mu ne ixdar axtaar achaasa wattalikul danger yi nga xam ne moo nekk ci ab média bi ordinateur yeeg télévision yeeg yu mel noonu noonu yëpp wattalikul yow borom kër gi danger bi nga xam ne moo ci nekk fexeel ba fegal soxna yeeg xale yeeg waa kër gi ni bañ a song média bi torop torop torop ndaxte ñaawteef yu baree bari yenn saa yi tamit fa lay juddoo mën ngaa fekk nag lu ne mën ngaa fexe ba gars yi di tëdd heure di dugg ci kër gi heure di bañ a génn heure sangam fexe nga ba fekk lu ne waaye li nga xam ne nag mënoo ko fekk mooy télé yeeg ordinateur yeeg nangam ak nangam yenn saa yi fa la ñuy jëlee jikko wala ni jëlee fa dara loo xam ne baaxul ba tàmbali di ko appliquer bu ko defee musiba daal di dugg sa kër kon loolu tamit dee ko vérifier bu baax a baax. nga ah, beneen bi te xaw naa nuroog bi mu njëkk a wax mu ne alxadar min charri l haatif na nga wattandiku tor wattandikul torop ay bi nekk ci portable et tamit portable portable moom moo gën a naqaree moo gën a naqaree saytu ndaxte moom dafa tuuti nit mën na ko dugal ci poche am mën na ci seetaan lu ko neex mën nay abonné ci site yu ko neex mën nay dugg fu ko neex mu ne loolu tamit dee ko dee ko surveiller dee ko xool bu baax a baax dee xool bu baax a baax bari xam xale yi fu ñuy dugg xale yi fu ñuy génn nangam ak nangam lu mel noonu baax na trop ak di leen poser question di xool fu ñuy xalaateeg yenn saa yi rek toog bi ngeen toog ngeen di waxtaan ngay posante ak ñoom question di leen laaj yenn saa yi di mel ne kuy taytaylu mën nga cee xam yenn saa yi lu ñuy seetaan ak lu ñuy suivre ah mën cee xam aha kon loolu noonu bàyyi ko xel bu baax a baax mu ne beneen bi mooy yajibu idaala kullu ma fihi ramzun li adyaani alkufaar albatila aw maabudatihim wa alihatihim jaadu na tamit ci borom kër gi lépp loo xam ne màndargab diine yéefar la lépp loo xam ne beneen diine lañ ko xamee budul diiney lislaam lu mel noonu bu nekkee ci kër gi nga dindi ko lu mel ne lu mel ne croix ak euh, yi mel ne moom ko mënuma ca joxe euh, exemple yu bari loo xam ne daal ab signe la ab mandarga la ci beneen diine bu dul diine lislaam loolu bu nekkee ci kër gi nga dindi ko fexe ba influencé ko loolu noonu moo gën nga di ko bàyyi ci kër gi loolu it am solo la jaadu na ci kilifa yi ni bàyyi ci xel beneen bi mu ne idaalatu suwar zawatil arwaax mu ne dindil bépp boo xam ne foto borom ruu la lépp lu am ruu nga bañ fa wekk photom lépp lu am ruu nga bañ fa moo xam photo nit la wala photo bayima la wala loo xam ne sa yaa ko jéem a créer ci sa xel fexe ba dessiné ko daat wutal ruu lu mel noonu tamit nga bañ di ko wekk ci kër gi kon loo xam ne daal dafa am ruu nga bañ di wekk ab fotoom ci ci kër gi bu nag loo xam ne amul ruu moom garaawul lu mel ne benn foto géej aha montagne euh yu mel noonu garaawul mu ne beneen bi mooy imna'u tadxiin fi buyutikum na ngeen tere tux ci seen biiri kër na ngeen tere ci biir kër gi tux tux aha yenn boy yi bëgg nañ ko torop surtout yenn boy yi ay yaroo ci yenn ci ci yenn zone yi foofu ci Dakar ak ci yenn xale yi bëgg nañ ko torop ñu baree bare dañ kumpa moo leen ci dugal ko loolu jaadu na ci kilifa gi it mu jéem ko jéem ko saafara aywa beneen bi mooy iyaaka waqtina alkilaab fil buyut mu ne maa ngi lay wattani koloo nag yar ay xaj ci biir kër gi maa ngi lay wattandikoloo yar ay xaj ci biir kër gaa yi bëgg nañ ko torop torop torop torop lépp roy ñudul dul jullit moo ci dugal taqlidul ama roy ñu dul jullit loola dugal ci yari ay xaj ak subhanallah yenn sax yi nga gis ci benn vidéo wax xaj boo xam ne ma nga ca bi néeg ba ma nga ca salle de ba ma nga ca nangam ak ma nga nangam xeetu subhanallah xam nga fii roy dàq lañ mën dañuy roy nit roy ko roy roy ba far ko dàq lañ koy royee moom fii looloo fi am waaw yow jàpp nga ne naan te dëgg-dëgg mooy nga nelaw ba tàkkusaan nga yeewu julliwoo sëlmu sol sa caleçon sol sa yére bu gàtt génn di dox xaj bi nekk sa ginnaaw ñoom jàpp nañ ne loolu mooy li nga xam ne mooy dund gu neex dëgg-dëgg loolu mooy branché dëgg-dëgg <laughs> wallaahi almustaan lépp roy ay ay ñeneen ak jël seeni xalaatin loolu rek moo leen ci dugal kon yar ay xaj loolu ni wattandi ko baax a baax loolu subhanallah te li yàlla xam doy na daal li yàlla xam doy na ba mu des nag lu ci alayhi salaatu salaam génnee yonent bi sallallahu am na lu mu génnee lu mel ne xaj xam ne da nga koo yor pour rëbb loolu bokk ci loolu yonent bi sallallahu may na ko wala xaj boo xam ne dafay garder jur dafay garder xare ki ba yeeg yu mel noonu wala xaj boo xam ne dafay garder ak mbay tool ñett yii la ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee borom xam-xam daal ci qiyaas daal ne kon mënees naa wut xaj boo xam ne tamit day garder kër kon day garder kër ndax bu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xaj boo xam ne dafay garder euh, mbay ak ak ak ak jur loolu mënees na ci qiyaas ne kon mën nañoo am xaj boo xam ne itam dafay garder kër lii daal moom lañ ci génnee waaye lu weesu lii moom daanaka ah dajalay xaj yor ko amul benn njariñ amul benn njariñ te même yii ni maye nii sax yii ni maye nii sax may nañ la ko nii waaye nag xoolal nag sa situation bop bu baax a baax mbaa doo waa koñ bi xaj boo xam ne fu mu toll ma ngay bëw bëw boo xam ne kenn du dégg subhanallah li may wax dama koo dund lii nga xam ne xaj boo xam ne vocal pour nga vocal mu dem sax yow problème la ndaxte du la may jàmm mi ngi fu mu toll mi ngi yëkkati kàddoom ci kaw pour nit vocal vocal boo xam ne du am baatu xaj rek problème la waxuma na dara mais yenn saa yi guddi nga da dox ba ci yàgg buy gis nga buy yooxu sa yow daf lay tiital loo yoroon sa mën naa wadd subhanallah loolu nag même boo ko yoree sa pour di garder sa kër ne nag yaa ngi lor sa dëkkandoo de yaa ngi lor sa dëkkandoo yi de kenn mënu cee concentré wu ci dara ndax xaj boobu wallahu albusaan bi ci mujj nag alibtiaat an tazwiq al buyut al bayt min al daaxil wal xaarij wottandiku nag taaral kër gi nag taaral kër goo xam ne maa nga ni orne rëyal rafetal ba mel noo xam ne jéggi na dayo kër gi torop biti beeg biir bi nag kër guñ taaral torop kër gu manqué wul dara mu ne loolu noonu na ko na nga ko wattandiku de ndaxte dafay dem ba daanaka sa xel ak sa xol boo toogee ci kër gi du dem mukk ci àllaaxira ci mbiri àdduna rek kër goo xam ne ma nga ma nga ma nga mel noo xam ne subhaanallahi alazim ma nga ma nga rafet a rafet a rafet a rafet a rafet lu ne ni def ko fa lonkal fii fii mooy lii fii mooy laa subhaanallah yenn saa yi mu am loolu baaxul ndaxte ka fa toog xelam du dem mukk ci ci yàlla xelam du dem mukk ci alaxira xelam du dem mukk ci bàmmeel ak la ca ajook la ca jëm lal yoo xam ne ma nga nooy ba nga xam ne jug ab ñaari rakka sax yenn saa yi mën na laa jafe subhanallah loolu mu ne na nga ko na ko wattandiku te loolu wallahi ci xale yi sax la gën a bon loolu noonu baaxul ci xale yi ga xam ne ñoo yaroo ci kër gu mel noonu gis nga xale bu bu dee dafa yaru ci kër gu mel noonu dafay tàmm benn lix tànn benn dund bu neex dafay tàmm benn kii boo xam ne faneen foo ko yóbbu faneen foo ko yóbbu sëñ bi du fa mën a nekk rax ci dolli nag dafay def seen kër jàpp ne seen kër moom mooy mooy mooy àdduna nga xam ne seen kër lay natta yeneen kër yi fu mu dem rek da nga koy dégg ma naan yéen fii amul lii ñun suñ kër am na ko yéen fii amul lii ñun suñ kër am na ko yéen amu leen nangam ñun am nañ ko amu daanaka loolu lay loolu lay jeexalee àddunaam amu leen lii am nañ ko amu leen lii am nañ ko ndaxte gis na seen kër xeetu rafetaay xeetu mbir yoo xam ne du ko fekk ci beneen kër kon loolu noonu na nga ko wattandiku kër goo xam ne taaral nga ko taaral ba mujj jege dayo waxuñ la ne la bul taaral sa kër newuñ la bul defal sa kër déedéet ankay mën ngaa defar mën naa rafet mais na yem waaye bu mu yegg foo xam ne yenn saa yi mën nay këf sa xol ba fàtte loola alaxira ba fàtte loola lu jëm ci mbiru alaxira ak nga gàll ci aju kon mbokk yi loolu mooy conseil tey xaw na ma guddal nag bu baax a baax moom tey maa ngi ciy jégalu bu baax a baax euh, fii la taxaw kon di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp ak xam ak jafe euh, bu dee mbokk yi xat na bu ko defee ni kon jotaay bi bu dee nag euh, mbokk yi tamit gis nañ ne amul problème bu ko defee mën nañoo tijji buntub euh, képp koo xam ne am na am na lum gis ne bokk na ci ñaawteef yi am ci kër yi te borom téere bi te borom téere bi tudd ko moo ndiku dix minutes yi nga xam ne moo ci des daal la gisoon ni def ko bu dee sax jar na ni jël dix minutes bu dee tamit da ngeen gis ne tamit du ko jar na yëkkati jotaay bi mais bu dee jar na ko nañ jël dix minutes yoo xam ne képp koo xam ne gis na benn ñaawteef boo xam ne day am ci kër yi te borom teere bi tudd ko aha képp ku ci xam benn day yëkkati loxoom rek andi ko eh, te bañ a guddal nag te bañ a guddal eh, bu ko defee après ni yëkkati nga jotaay bi bu ko defee kon taan yasin lu aju waxtu yi moom day day day dellu ci yow rek incha allah allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad